ñi nga xam ne ñoo jotoon a des ak moom bi nga xam ne ci la leen Hawazin song dal ci seen kaw ba ñu bari daw ñu gisoon wute bi am ci seen nombre ñaata lañu woon te gisoon nañu selon riwaaya yi comme ni ko imaam al-Hafiz ibn raxmatullah alayhi daal indi ci fatxul baari alayhi ridwaanu rabbaani tey nag incha allah ñu waroon a gis kon ñooñu nga xam ne dañ ne woon ñoo fa des xool ana ñoom ñooy ñan ndax bu ñu fàtte ne bokkoon na ci njàng mi mooy xam saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam lu tuuti ci seenu dund loo xamante ne nii daf ñuy jariñ ndax xam ku baax du la yokk lu dul lu baax te bu ñu naan nit ku baax nit ku baax mu ngi tàmbalee ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mooy saxaaba yi radiyallahu muy ñi nga xam ne ñoom yàlla moo leen tànn bis ba mu tànnee yonentam aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko kenn ci ñoom waxe di seydina ibn ummi abdin di abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa anhuma wa ardaahuma ah ñu waroon a gis kon incha allah ñi nga xam ne ñoo fa desoon ñooñu ñooy ñan gisoon nañ leen waxoon nañ seeni tur selon riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar gisoon nañ ni am nañu ne kat lañu ci riwaaya bi nga xam ne alxakam ibn utayba bu nekk ci inda musannaf al imaam ibn abi shayba bi sanadin mursal këni kat lañu woon mu tudd seydna ali seydna al abbas seydna abu sufiana ibn al xaaris ibn abdilmutalib ak seydna abdallah ibn mas'ud imaam at-tirmidi solo ne moom ah, imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ak imaam alxaakim an-naysaburi rahmatullahi alayhi ñu jële ci imaam abdullah ibn mas'ud te riwaaya imaam ibn ahmad ah, boobu mooy bu wér la voilà bi sanadin saxiixin seydna abdullah ibn mas'ud mu ne foofu wa sabata ma'ahu thamanuuna rajula min al wal ansaar mu ne ñi desoon ak moom mooy quatre-vingts ay nit bokkoon ci muhaajiruna yag lansaar yi incha allah amaana lii mooy li gën a dëgër waxoon nañu nag selon imaam alxaafis ibn xajar rahmatullah moom dafa jàpp ne amaana dix mooy li gën a dëgër te limoon na leen bi mu naan imaam an-Nawawi rahmatullah moom dafa tudd ci sharh uh, Muslim Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ci al-Minhaj kene douze lañ mu ne amaana mu ngi ko jële ci imaam Ibn Ishaq tudd ñooñu nag imaam Ibn Ishaq tudd ñoom lañuy gis insha ku ñu ki gisuloon tarjamaam ñu gis ko waxoon nañ la az-Zubayr ibn Bakkar tudd na lu gën a gudd waaye bi sanadin boo xamante ne ni wérul Euh, léegi léegi kon ñu waroon a gis ñooñu waaye maa ngi doon wax ne am na saxaaba ñu gisoon yoo xam ne tudduñu leen mooy defuñu woon seen tarjama ñooñ la ñuy njëkkee après ñu ñëw ci nii te ki ñuy commencé ci ñi desoo nag aleyhi salaatu wassalaam mooy al-Fadl ibn Abbas insha allahu taala waaye bu ñu seetloo ci riwaaya imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi al-Qushayri an-Naysaburi mooy eh, eh, dafa amoon tuddaloon nañu bi muy tudd ci ghazwatu Hunayn waaw ba tudd keroog yonent bi li nga xam ne moom la waroon mooy ber kelle bi mu waroon ber kelle bi mu waroon mu ne bu weex la mu ne kan moo ko joxoon mu ne Farwa ibn Nufaasa al-Juzaami voilà moom moomu lañu gisul woon dañ ko tudd rekk muy Farwa ibn Nufaasa al moom moo joxoon yonent mi aleyhi salaatu salaam berkelle boobu mu waroon bésu Xunayn kon moom lañuy tàmbalee insha allahu ah moom nag turam borom eh, xam-xam yi rahmatullah alayhim boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci turu saxaaba bi pas ci turam exactement mais turu baayam am nañu ne Farwa ibn Amir am ñu ne Farwa ibn Amr comme nim ñëwee ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi foofu Farwa eh, ibnu Nufaasa foofu la wax nga gis kene waxul ibn Amr waxul ibn Amir voilà ah, am nañu ne ku mel ni imaam ibn Isxaaq dane Farwa ibn Amr an-Naafira al-Juzaami waaw kanta imaam imaam ibn uh, abdul bar nee na maamam moo tuddoon naafira an naafira moom nag ak duggam ci lislaam imaam ibn isxaaq moo ko tudd tudd na ko boo demee ci siiratu ibn hisham ko fa fekk waaye daanaka mu ngi ko indi ca fin uh, uh, la nga xamante ne mooy eh, kii mooy mooy mooy siira bi ba muy tudd ñi nga xamante ne ñooy jóge ci eh, bi mu tuddee wufuud yi ba pare tudd ay histoire yu bare foofu muy tudd ñi nga xam ne tuubug ñenn ñi mu eh, ca presque daanaka ca fin wu siira ba la ko tudd mu def islaamu Farwat ibn Amr al-Juzami mooy même bi rek nga ne ma lan moo lay wan ne benn na fee Farwa ibn lan la wax Nufaasa al-Juzaami ah, ndax imaam ibn Isxaaq dane moom Farwa ni tuddoon ndax nii la nettalee mbiram dane wa baasa ah, Farwatu ibn Amr ibn Naafira al-Juzaami thumma nifaa'i xam nga foofu an-nufaa lan la imaam Muslim wax ci saxiixam dane farwa ibnu nufaasa ci siiratu ibnu hisham an nifaa yi mais même bi la parce que li imaam ibnu isxaaq di nettali fii lu mel noonu la imaam muslim daal di nettali la ci bi nga xam ne ci lay tudd keroog gazwatu xunayn moom farwa ibn nufaasa al juzaami imaam ibn Isxaaq kon mu ne raxmatullah alayhi mu ne wa ba'atha Farwatu ibn Amr ibn Naafir al-Juzaami thumma an-Nufaa'i ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasulan bi islaamihi wa ahdaa lahu baghlatan baydaa mu ne ginnaaw gi yonent bi eh, eh, Seydou eh, Farwa ibn Amr di moom ci boppam dina la wax mais bon. mais mooy kan xam nga nañ wax nga ni fii bi mais lan la woon ba yónnee yonent bi aleyhi salaatu salaam ab berkelle boo xam ne bu weex la woon mu ne yónni ko ndaw dinañ ñëw ci lool mu ne dafa yebal ndaw moom Seydina Farwa ibn Amr yónni yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko di ko yëgal ne moom dugg na ci l'islam parce que moom mii en fait Farwa mii euh, mooy ci ñi ñuy jàppe saxaaba ci saxaaba mooy moom moom du saxaaba nga ne ma mais kon lu tax nga koy def mane ne la dañ koy def parce que <laughs> euh, moom euh, moom ak an-Najaashi ñoo niroo ay mbir moom ak an yi mooy moom ci boppam ni ñuy kiiwee saxaaba mooy farwa bii du saxaaba léegi nag dañuy wax histoire am parce que imam Ibn Ishaq ci siira bi dina ko tudd mais Euh, euh, sauf ko fi mu ko tudd mooy ne fi ginoon mooy fii moo ginoon a approprié ci Hunayn parce que foofu yonent mi aleyhi salaatu berkelle bi mu waroon moom moo ko mayoon kon nag nettali ay mbiram bien après Tabuk ak yooyu yëpp nit ki mën naa foog ne même bu ne imaam ni sax defu ko pour wan ne la ju euh, année boobu la ko def parce que yu bi muy foofu après loolu sax la doon nettali li nga xam ne moom la yónnee lettre yi yonent mi alayhi salaam doon yónnee lettre te ñépp xam nañ ne lettre yi lépp nekkul ne après bi mu après Tabuk ak yooyu kese la woon loolu lu ñu xam la woon léegi kon mooy loolu kon dafay moo tax wax ko fii moo gën a moo gën a approprié kon moom ak an-Najashi yi fait ñoo bokk ay mbir xam nga an-Najashi yi di asxama waxoon nañ ay mbiram mais moom du saxaaba nga ne mais mais pourquoi ñoom ñooñu lu ñu saxaaba te ñu gëm yonent bi alayhi di bindanteeg moom di yónnante moom ay ndaw te ñu bokk dund yonent bi alayhi salaam surtout an-Najaashi moom sax moo ko jullee nga ne du saxaaba ñu ne la waaw parce que fàttalekul définition ca introduction ba ñuy commence affaire saxaaba yi radiyallahu anhum defoon nañu introduction non waaw xaddu saxaabi musliman laaqir rasul wa in bila riwaayatin anhu ah mooy loolu la mooy xaddu saxaabi musliman laaqa rasul wala laaqi rasul sallallahu alayhi wa sallam wala nabi wa in bila riwaayatin anhu wa tuul wa shartuhu al-mawtu ala ad-diini walaw taxallala ar-riddata wal jinna ra'aw duxuulahum banim jeexe comme li boroom alfiya bi dox di imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi loolu mooy wan loolu la mooy xaddu saxaaba yi li ñuy natte xam ne kii saxaaba la mooy la day nekk nit koo xam ne xaddu saxaab yi day nekk nit koo xam ne moom dafa dajeek yonent bi alayhi salaam daje lañu wax paa gis ko comme silmaxa yi ko mënula gis nee ñu bokk jataay ñu bokk jataay même bu dee soloowul ci moom dara même bu dee ne yàgguñu bu newoon ak moom bokk jataay yonent mi alei satu salaam te ko ay tiers rek doy na kook saxaaba la waaw loolu doy na même bu dee soloowul ci moom dara gisuñ dara luñ naan diw de moo ko nettali na yonent mi alei satu salaam nee na waaw waaye wa mawtu ala diini waaye charte ñu naan waa ji saxaaba la mooy mu faatoo ci diine mooy ci lislaam mooy koo xamante ni nii dafa murtad wal iyaazu billaah ginnaaw ba mu nekkee ba mu gëmee yàlla nekkoonu saxaaba kooku kenn dootu ko boole ci saxaaba yi kooku mooy il faut nit ki faatu ci lislaam même bu dee ne taxallala riddata wal jinnara aw duxulahum duna al malaa'ik après et ainsi de suite mu ne euh, même bu dee ne moom par exemple murtadoon na un après après mu duggaat ci l'islam kooku it même charte bi daal mooy buy faatu mu faatoo ci l'islam kooku day dellu nekk waat ki nga xam ne moom saxaaba la voilà léegi kon jataay ak yonent bi salaam est-ce que ñii nii jataayoon na moom dañ naan la noonu an-Najaashi jataa woowul ak yonent bi naka noonu farwa bii nii moom jataay woowul ak moom farwa bii jataa yoowul ak moom moom ndax li la koy ba nga ne ma la mooy li imaam ibn Ishaq di nettali ndax yónnee na ber loo xam ne moom moo ko moo ko moomoon ab berkelle bu mu yónni yonent mi alayhi salaatu salaam comme cadeau ba pare yónnee ko ndaw en même temps pour wan ne ko ne ko yëgal ko ne man man gëm naa ko mais malgré tout du saxaaba parce dajewuñu waaw ñooñu nag nga ne ma léegi lan mooy seen place ñoom ci classification bi léegi d'accord parce que j'ai compris que kon bon pour nekk saxaaba d'après li nga wax mooy kon il faut nit ki mu dajeeg góor ak jigéen a ci yam même jinne yi dañ leen ciy boole ñi nga xam ne jataayee nañu ak moom alayhi salaam waaye pas malaaka yi parce que ñoom beneen monde lañ nekk boo xam ne bokkul ak ñun te ñoom loolu pour yeneen affaire léegi mooy yow pour gàttal daal nee nga kon il faut mu nekk nit ki dajeeg yonent mi alayhi salaatu salaam mooy jataay ak moom même bu dee jël toxaluñ toxalul ci moom daa mooy jëluñ amul dara lu soloo ci moom te tamit obligé wul mu nekk comme li ñenn ñuy wax il faut mu mat trois ans wala mu wat lii non loolu lépp du ci charte li nga xam ne daal mooy charte bi mooy nit kooku nga xam ne dafa jataay ak yonent mi alayhi salaatu gëm ko buy génn mu génnaale ak ngëm yàlla subhaanahu wa kon boo tegee loolu da gis ne kon farwa ibn amr al juzami bokkut waaw léegi nag nga ne ma bon kon kii kon duñ ko boole ci tarjama yi mais dañ naan la mais lu ñu tudd la parce que imam muslim da koo tudd ci xadiis bi xam nga rek dañ ne eh, dane yonent bi alei saatu salaam keroog te kan moo nettali xadis boobu xadis boobu eh, eh, këri tamit nettali na ko imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi soloo na ko ci même càllale bi ak imaam Ahmad mu jaar ci imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri rahmatullahi alayhi waaw ñoom imaam al-Awzaa'i boobu ñoom imaam Maalik ñoom imaam ñoom yi ak ñooñu voilà léegi xam nga imaam Muslim da woon yonent mi aleyhi salaatu salaam kan moo nettali woon imaam Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib bi muy nettali keroog bésu Xunayn mu ne wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ah lahu baydaa ahdaaha lahu farwatu bnu nufaasata aljuzaami mu ne keroog yonent mi aleyhi salaatu mu ngi waroon benn berkelle bu weex boo xam ne ki ko joxoon kado mooy farwa ibnu nufaasa al-judaani looloo tax ñu koy tudd nii waaw léegi moom bu ñëwee ci riwaay imaam ibnu Isaaq bi dane moom dafay yebal ndaw ila rasulillahi sallallahu alayhi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam pour lan lu tax muy yebal ndaw nee na ngir mu yëgal ko hein rasulan bi islaami yónni ko ngir mu yëgal yonent bi alayhi salaatu ne moom tuub na jullit la wa ahdaa lahu baghlatan bayda mu daal di koy jox kado li nga xam ne mooy euh, benn berkelle benn euh, mulet boo xamante ni nii euh, benn bardo boo xamante ni nii lan la woon bu weex la léegi nag dana ma mais farwa lan la woon bay bay bay def lool mu ne wa kaana farwatu aamilan lirruumi ala man min al arabi wa kaana manziluhu ma'an wa ma hawlaha min ardi sham voilà mu ne la seeka farwa kaana farwatu aamilan lirruum ala man yalihim min al arab farwa en fait benn kii la woon satellite romain la woon romain byzantin nga xam ne moo yoroon foofu euh, Moyen-Orient bi noonu ay Palestine ay byzantin mooy ay turc yooyu yépp ñoom ak chan Farwa moom dafa toogaloon lu naan gouverneur la woon pour l'empire romain boo xam ne moom moo leen jiite xam nga foofu gisoon nañ Maliku Ghassan waaw gisoon nañ Maliku Maliku Ghassan nga xam ne ñoom satellite romain yi lañ bokkoon mooy dañ fa newoon mais sous la tutelle des romains lañ jiitee arab yooyu nga xam ne ñoom romains yi ci waaw romains yi lañ topp ma ne ko Busra tamit gisoon nañ ko côté yooyu la ne woon kii it moom Farwa dafa bokkoon ci ñoo ñooñu nga xam ne ñoo jiite woon moo doon ne woon liggéeyal waa romains yi toogal leen foofu ci ñi nga xam ne ñooy arab yi nga xam ne ñoo nekk foofale mu ne nag moom fi nga xam ne fa la ne woon moo doon Ma'an ak li ko wër ci ardu Sham voilà foofu ci ardu Palestine ardu Sham muy Syrie gu yaatu gi waxu naa la ne du Syrie tey jii ñu am lii Suuriya déedéet mu ne fa lamma balaga dhalika ruumu fa lamma balaga dhalika ruuma ah dhalika min islaamihi talabuhu hatta axaduhu fa habasuhu indahu indahum fa qaala fi mahbasihi mu ne bi nga xam ne nag romain yi ci la leen information bi dikke ci la leen information bi dikke ne ah Farwa mooy ki leen toogal fii kat dugg na ci lislaam tuub na jëm gëm na diina ju bees ji romin yi nag mere ko talabuhu hatta axaduhu ñu fexe yónnee ñu ko chercher ji comme que mooy monsieur le gouverneur il faut faire très attention pour pouvoir le capturer ñu fexe ba am ñu dem sàq ko ba jàpp ko fa xabasuuhu indahum ñu indi ko ci biir l'empire xam nga fële mooy mooy ci périphérie empire bi la woon mooy arab yi nekkuñoon exactement ci l'empire romain mais sauf que mooy eh, ñoom l'empire Rome byzantin moom moo leen jiite moo ne woon ñoom ci seen tutelle lañ ne woon waaw mooy état satellite yi rek waaw léegi nag ñu jàpp ko daal di koy yóbbu daal di koy jàpp tëj ko fa qaala fi mahbasi bañ ko bañ ko kiiwee nag doon na fa wax ay ay ay ay weer ay bayt waaw di wane daal ak njàmbaaram ak li nga xamante ne nii mooy euh, gaa yi ñoom it dañoo seetaan ñu jàpp ko ay mbokkam muy ñi nga xam ne ñoom la jiite woon parce que loolu moom gars yi yii saa yi mooy états état bii bu États-Unis toog am ñoo xam ne ñoo leen toogaloon mooy suñu état pakoti yu ñu yor rek suñu réew yii ñu ne yow nga ñëw ne par exemple man j'adhère à des ndax ñoom ko noonu la woon ah, noonu lañ jàppe woon l'islam pour ñoom l'islam ab empire lañ kii lañ loo xam ne ay ay ñoo xam ne lañ ñu dangereux lañ gisoon nañu euh, Qaysar waaw Qaysar te ñii mooy waa foofu Hiraql mooy dañu jàpp ne gis nga xeex nañoo Mu'ta ba rey fa saxaaba yu bari jàpp ne ñii ñoom ay paria lañ war nañ leen a faagaagal fu ñu leen fekk mooy ñoo xam dañoo jàpp ne ñooñu bu doon tey dañ naan ñooy ñi nga xam ne ñooy extrémistes yi terroristes yi nga xam ne fu ñu leen jàpp dañ leen a war a faat loolu lañ leen jàppe woon léegi nag yow nan ngay xalaat ñu ne la léegi Euh, bon pays bii nga xam ne gars yi ñoo fi toogal daanaka ci tutelu Occident lañ nekk que leen fa que que ma ne léegi moom adhéré na ci lëlee dugg na ci ci idée lan la ko gars yi def loolu la gaa yi ni ko nuus nag capture ko biñ ko jàppee nag ci la doon wax ba vers yu xaw a gudd la mu naan wala qad alimta bariwul noonu sax mais euh, bi mu commencé naan taraqat Sulayma mawhinan asxaabi warruumu bayna albaabi walqirwaani di continuer banaan walaqad alimta walaqad alimta abaa kabshata annani wasta al a'izzati laa yuxassu lisaani fala in halaktu la tafqidanna axaakum wala in baqiitu la tacrifunna makaani walaqad jamaatu ajalla maa jamaca alfataa min jawdatin wa shajaacatin wa bayaani mu ne walaqad calimta xam nga yow abaa kabshata këne man di farwa wastal aizati maa ci diggu ak teddaange akuk njàmbaar laa yu xasu lisaan yi nekkuma ko ñuy dagg euh, làmmiñam même bu dee dañ maa jàpp kenn duma tere wax dëgg fala in halaktu la tafqud la tafqudunna axaakumu buñ ma bu dee dañ maa faat nag ci jàpp gi ñu ma jàpp di ngeen ñàkk seen mbokk waaye walla in baqiitu la na ma ta'rifunna makaani bu dee des naa nag survivre naa dingeen xam sama sama dayo mu ne walaqad jamaatu ajalla ma jamaa alfata min jawdatin wa shajaatin wa bayaani mu ne ta man dajale naa li gën màgg loo xam ne moom la as cam waaw ab jeune ab ndaw bu toglu ci digg dooleem di dajale min jawdatin ci tabe wa shajaatin ak njàmbaaru um ku ñeme wa bayaani ak wax ju leer waaw léegi nag mu ne nag bi nga xam ne fa lamma ajma'atu ruumu li sulbihi ala ma'in lahum la lahu afraa bi Palestine Palestine lañ ko yóbbu foofu noonu mooy foofu nga xam ne baytul maqdis Jérusalem foofu loolu lépp Romain yee ko moom foofu lañ ko yóbbu ñu koy ñu bëgg koo pendre nag foofu euh, foofule ci benn ndox boo xam ne bu tudd afraa tudd nekk Palestine ñu koy waaja comme di crucifier comme ni nga xam ne loolu lañ xamee woon Romain yi rek loolu lañ def waa ji jaawale woon ak Seydina saa jàpp ne dañ koo crucifié ba ñoo tax ñuy wax seen waxi réer yi nekk ci àddina bi ba léegi waaw léegi bi nga xam ne ci lañ ko def lool ci la doon wax naan ala hal ata salma bi anna xalilaha ala ma'i afra fawqa ihda rawaxili ana salma yëgul ne ne mooy xaritam bi eh, ki nga xamante ne nii mooy soppeem bi xanaa yëgul que ne moom mu ngi ci ndoxuma afra mooy ndox moo mala nekk ci kaw benn garab boo benn poto buñ teg waaw boo xam ne euh, bant la boo xam ne ci lañuy ñuy pendre nit ñi imaam az-Zuhri nag nee na keroog bi nga xamante ne rahmatullah alayhi di imaam az-Zuhri euh, imaam euh, ibn Ishaq mu ne fa zaama az-Zuhri ibn Shihab annahum lamma xaddamuhu li yaqtulu bañ ko jiitalee waaw ngir ngir faat ko xaala ah ballighi saraatal muslim ballighi saraatal muslimiina bi annani salmun li rabbi a'zumi wa maqaami thumma darabu unuqahu wa salabu thumma qadha ala dhaaka al ma yarhamuhu allah imaam ibn Isxaaq mu ne imaam az-Zuhri de nee na ba nga xam ne ci lañ ko jiital ngir daldi ma xam ne dara desatul nag lu dul nag ñu faat ko mu naan balligh joteel ñi nga xam ne ñooy jàmbaari jullit ñi ñi gën a tedd ci ñoom muy jullit ñi ñoom ñi nga xam ne ñooy waay teddaage ñoom sang yi sang jullit yi wax leen ne man yëgal leen leen ne man farwa nit laa koo xam ne damaa jébbal sama lépp li rabbi salmun li rabbi a'zumi wa maqaami sama taxawaay bi sama yax yi sama lépp jébbal naa ko borom bi gaa yi summa darabu unuqa ca saa sañu gor ñu dóor doq bi ba pare solo salabuhu ginnaaw gi ñu wasalabuhu ñu jël ko daal di koy pendre ñoom nag li taxoon ñu doon def loolu dañ ko doon def ngir mu nekk masalan lil aaxarin waaw romains yi ñoom ñoo gaawoon ci lool moom dañ lay faat ba pare pendre la pour wan gaa yi ne la hé gis ngeen regardez ici képp koo xamante ne nii laa wax képp kenn koo xamante ne nii fexe na ba deful ba def lu mel ni li waa ji def waaw nekk na masal pour yéen na leen leer ne fii ngeen di mujje waaw ku fi def lu dul noonu rekk fi ñu jaar ak waa ji lañuy jaar ak yow ñoom moom romain yi loolu dañ cee aayoon loolu ñu ci aayoon lañu ñoom romain yi <laughs> mu ne noonu lañ def daal di koy faat mu ne yarxamuhullahu taala yal na buur yàlla mu kawe mi daal di koy yërëm ci yërmandeem yu kawe yi te boole ko ki nga xam ne moom la gëmoon ba yónnee ci moom ki nga xamante ne mooy ndaw di ko wan ne gëm na ko muy aleyhi salaatu wassalaam kon nag kooku lañ gisuñu ko woon léegi wax nañ la nag suuf ko moom darajaay saxaaba amu ko darajaay saxaaba amu léegi nag buñ ñëwee léegi nag buñ ñëwee ci kan ci ñi nga xam ne ñoom la imaam ibn Isaaq waxoon ne ñoo resté woon keroog te ñu wax ne ñoom la ñuy gis seen tarjama ñii nag ay saxaaba lañ keroog Hunayn desoon ak alayhi salaatu wassalaam kon waxoon na wa fii man sabata ma'ahu min almuhaajiriina abu bakr mu ne keroog fantalaqa nnaas xunayn bi xare bi taree nit ñi dañoo daw illaa annahu qad baqiya ma'ahu ma'a rasulillahi nafarun min almuhaajiriin sauf que dese na woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam am mbooloo moo xam ne ci muhaajiruuna yi lañ bokkoon wal ansaar ak lansaar yi radiyallahu ta'ala anhu wa ahlu bayti ahwa këram mu ne wa fii man sabata maahu min al muhaajirina bokkoon na ñi desoon ak moom ci muhaajiruna yi abu bakr seydna min al muhaajirina seydna abu bakr as-siddiq wa umara al faaruq radiyallahu ta'ala anhuma wa min ahli bayti ali ibn abi taalib ñi ñëpp gisoon nañ leen wal abbaas ibn abdul muttalib seydna al abbaas ibn abdul muttalib wa abu sufyaan ibn al haarisi ñi ñëpp gisoon nañ leen wa ibnu al fadl ibn abbaas al fadl ibn abbaas voilà léegi alfadlu ibn abbaas alfadlu ibn abbaas moom lañu war a gis moo doon alfadlu ibn abbaas ibn abdil muttalib ibn haashimin il haashimi noonu la tuddoon alfadlu di doomi al abbaas ibn abdil muttalib ibn haashim ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab mooy eh, al Fadl ibn Abbas la tuddoon moom nag moo magoon ci doomi Seydina al Abbas ibn Abdil yi mooy ki ci magoon moo magoon Seydina Abdullah ibn Abbas Ubaydillah ibn Abbas ñoom Qusam ñoom ñépp moo leen magoon waaw moom mii moo leen magoon di al Fadl ibn Abbas te moom lañ doon dàkkantale baayam di Seydina al Abbas ibn Abdil ak yaay ji tamit di Ummul Fadli lu bint al-Haaris al-Hilaaliya Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib nuñ ko doon woowe abul ah abul fadli baayu al fadli jéggoon eh, moo tax Abaa Abu Sufyaan keroog ba nga xamante ne nii ca ba yonent ci baayu saar saam doon ubbi si Makka ba mu génnee ànd ak ñoom kan Hakiim ibn Hizaam ak Budayl ibn Warqa ñuy wax naan way ci lëndëm gi mais leer yële ñu gis tàkk-tàkk yële Abu Sufyaan naan waa ñee moom ñu mu war a doon euh, Budayl naan ko ah ñee de Xuzaa la rek xam naa dañoo mer ci li ngeen leen def mu ne Xuzaa moo gën a moo gën a tuuti gin a bari ñàkk am am kàttan que ñu gis de taal yee yëpp daa mën a doon Xuzaa léegi nee na man Seydina Abbaas fekk dafa yoroon gëlee euh, euh, yéegoon ci gëlee mu yonent mi alayhi salaam génn ne day xooli amaana mu dajee taxankat wala koo xam ne daal waa Màkka la jëm bu ko defee mu yëgal leen ñu bañ a résister sinon dinañ leen faagaagal tey de ndax arme bi yonent mi alayhi salaatu indi fii gaa yi mënuñ leen a dégg bi muy dem nee na ma dégg Abu Sufyaan ak kan ak ki nga xamante ne ni mooy al euh, ki ñu wax sànq Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu ñuy waxtaan kii naan lii la kii naan lee bi ma xam ne baatam mën ne ko yaa ah. Aba Hanzala kooku du Abu Hanzala bokk nañ la bokk na ci dàkkantalu Abu Sufyaan Saxr ibn Harb këne mooy Abu Hanzala waaw mu ne ko kooku du Abu Hanzala mu ne ko kooku du du Abul Fadli mu ne ko waawoo wool mooy dàkkantal bi mooy al Fadl ibn Abbaas baayam di al Abbaas Abul Fadl lañ ko doon dàkkantale na ko noonu yaayam di lu Lubaaba di yaayu Seydina Abdallah ibn Abbaas tamit ñoo bokkoon ndey baay Lubaaba lu al-Haaris al-Hilaaliya muy eh, Lubaaba bi nekkoon sëru yaayu Seydina kan lañ gisoon yaayu sëru tamit yaayam bint al-Haaris la mook kii ay muy Lubaaba bint al-Haaris al moom it Ummul Fadli lañ ko doon wax Euh, moom nag euh, al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma dafa bokkoon mooy ñoom seen famille gisoon nañ bi ñu gis islaamul abbas seynal abbas ni mu tubbee ni mu duggee ci l'islam ak wuute yi am kañ la dugg ci l'islam xam nga seynal abbas jàppoon nañ ko Badar prisonnier waaw jàppoon nañ ko Badar prisonnier après bi mu delloo daal bañ libéré ko mu dellu Makka la ne woon ak njabootam ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas ñoom al-Fadl ibn ñoom ñii sauf que ñoom seen kër bi ñu dañoo tuub bi ñu tuubee nag sauf que dañ doon nëbb seenu ngëm waaw parce que Quraysh buñ njégee ne gaay tuub nañu du baax ci ñoom fa lañu ne woon Seydina al mu ngi doon gàddaay si radiyallahu anhu bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ubbi di Makka ci yoon bi la dajeek ñoom mu ànd ak njabootam di gàddaay si après mu ñu àndaat ak yonent mi alayhi salaatu ngir dem ubbi ji Makka moom al Fadl ibn ci la àndoon voilà moo tax moom fatxu Makka la fekke ak Xunayn fatxu Makka fekke na ko gisoon nañu ne euh, Seydina Abdallah ibn Abbas ci boppam bi muy nettali bi ñuy nettali ndax yonent bi alei satu salaam keroog Fathu Makka julli na ci biir Kaaba gi wala déet am na riwaaye boo xam ne xam nga yonent bi alei satu salaam dafa dugg ak Seydina Bilaal ak kan ak Seydina kii roon caabi ji euh, euh, Usmaan ibn Abi Tal euh, non Usmaan voilà ibn Talha léegi ak kan ak am na riwaay bu ne al-Fadl ibn bii ci la woon waaw gisoon nañ ko al-Fadl ibn léegi ak Seydina kan am na benn riwaay nag bu ne al-Fadl ibn ci la ci la woon moo tax léeg-léeg kële da doon wax ne kële da doon wax ne kële da doon wax ne e, Seydina al Abbaas e, e, Seydina Abdullah ibn Abbaas këne al Fadl ibn Abbaas moo ma nettali ni këne yonent ma lay saa saa ci biir ak Usaama ak Seydina Usaama radiyallahu anhuma kon al-Fadl ibn kon fekke woon na fathu Makka après dem na Hunayn Hunayn nag ba xare bi amee gis ni dafa teel a mooy jullit ñi dañ leen a teeloon a gañe dañ leen a teeloon a gañe bi bi mu demee noonu bokk na ñi nga xam ne ba nit ñi dawee moom bokk na ci ñi desoon comme li imaam Ibn Isaaq wax rahmatullah alayhi ne bokk na ci ñi nga xamante ni nii ñoo saxoon taxaw keroog bi nga xam ne ci la nit ñi daw yonent bi aleyhi salaatu salaam des fa yow nekkoon ci berkelem bu weex bi naan anab ana anab nu abdil muttalib ana nabiyyu la kadib comme ni mu ne ci saxiixayni ci saxiixu imaamul buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri abul xuseyn rahmatullahi alayhima kon moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo fa desoon fekk na tamit ginnaaw Xunayn moom al-Fadl ibn fekke na xajjatul wadaa xajjatul wadaa fekke na ko xajjatul wadaa xam nga <laughs> yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi muy def bi muy def mooy aju aj gu mujj gi keroog xajjatul wadaa bokk na mooy aju tàggatoo gi gi yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ajam googu moom la mooy xadiisu imaam giso euh, muslim bu gudd boobu bu seydinaa jaabir bi këne bokkoon na ci ñi nga xam ne moom la tegoon ci ginnaaw daal di koy supporter li ñu naan supporter seydinaa usa kii euh, al fadlu ibn abbas am na ci benn état bi yoo xam ne moom la moom la supporter woon moom aleyhi salaatu wassalaam euh, keroog mooy nettali ak mooy almaratul xasamiya almaratul xasamiya nga xamante ni <laughs> dafa ñëwoon di di laaj yonent ma saar saar keroog ci aj ji doon ko laaj am masala léegi alfadlu ibn abbas mi yonent ma lay saar saar supporté woon mu gis ndaw si si al-Fadl ibn Abbas di ko xool rek ndax ndaw si dafa newoon ku taaru bi mu koy xool noonu yeneen tubaab yi saabsaab gis ko daldi di wërbati boppam. <laughs> am na ci benn riwaaye baay ji al-Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw ne yeneen tubaab yi saabsaab waaw lan moo xew ba nga weñ sa sa sa sa sa sa doqu do bopp sa boppu mbokk doomu mbokk bi bokk. <laughs> mu naan ko damaa gis. <laughs> laa lan moo tax ba ngay lem sa sa doq bokk mbokk sa sa sa bopp doomu mbokk mi mooy man <laughs> alfadlu ibn mii moom sama doom ji alfadlu yow yonent ma lay sa saar waa lu tax ba ngay ba ngay boppam bi nii yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne ko damaa gis shabba mooy ab jeune ra'aytu shabban wa shabbatan falam aman alayhima shaytaan awil fitna yonent bi alei saatu salaam ne Seydina al boo gisee ma def lii damaa gis ab jeune ak ab jeune bu góor ak jeune bu jigéen mooy comme que mu ngi doon xool ndaw si léegi mu ne nag bi ma gisee lool aw ci awma ma kóolute ma ragal na daldi seytaane ma ragal seytaane daldi jaare foofu ndax la gis bariit la mooy bu doon posté la ab kii la mooy ki yóbbu lettre bi pour wax mbir yi mooy li nga xam ne moo lay jokkale ci li nga xamante ne ak gis loolu moo tax alxuraan naan yéen ñi gëm wa qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furujahum waxal ji góor ñi te na ko jigéen ñi tamit wa qul lil mu'minati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furujahunna ainsi de suite waxal góor ñi ñi gëm yàlla ñu góor ñi ñuy sadd seenu gis waaw doo jël say bët rek daaj ko ku romb nga yow ku la romb rek nga naan ngay apprécier ko wax déedéet di commentaire loolu la ne déedéet ku jigéen bu la romb ndaw sa la romb rek nga naan ah waaw bii de moom baax na moom mooy yëfi waxi kàccoor yooyu ya alxuraan nag loolu lay tere gé noo noonu tamit te tamit ndax lool dalay yombalal moo tax wa yaxfazu gis nga nag koo xamante ne ak ay bëtam moom mooy mooy maîtriser wu leen ci loolu mooy c'est rare mu mën a mu mën a mu mën a préserver pëyam ndax du yomb du yomb parce que loolu moo lay yóbbu mooy ngay xool loo xamante ne du dara dul bàkkaar lay gën a yokk loo xam ne manoo ci dara waaw te gisoon nañ la waaj a waxoon la Shawqi waxoon nadratun fa btisaamatun fa sala fa kala fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u rahmatullah aley nadratun mooy bunti caay-caay yi yépp ci gis la jóge yi jëm ci wàllu sëy yépp ci loolu la commencé ab gis nadratun day gis waa ji day gis ndaw si apprécier moom it mu muñ mais bu ndaw si muuñee mooy ubbil naa la sama kii ay wa waxal waaw waa ji tam eh, waay booy mooy waxi booy gaaya rek yow booy neen def waay moom mooy yooyu mu ne nadratul fabti saamatu mu muuñee ah mooy ubbil nga ko fa salaamun waxoon naa la fa salaamun moom mooy jamono yooyu fa salaamun yi moom xam nga ne salaamun moom gaa newuñu ci wala boog ci ay ci seeni façon waaye mooy gars yi asalaamaaleykum la loolu kay taxul ñuy wax <laughs> ah yeewu eh, eh, man mun a ko yeemaan mooy yooyu la ñuy wax ah. gars yi kenn waxatu fi salaamun yooyu fi tardé yooyu gars yi dañ naan kii vrai ngaaka la ak benqeel la ak daqaar la fan la génnee ana ci ban garab la jóge waaw mooy loolu la salaam amu fi yees maan ay yees wala yooyu bul wax dara ak yooyu la wax. waaye waaye gel waaye yooyu mooy yooyu rek ñuy wax loolu gaa yi wax booy yi wax kon fa salaamun jooju wax naa la loolu moom weesu na moom gaa yi kenn salaamatu fi wala boog seen salaam yu salaam yooyu l'islam reconnaître yooyu quoi waaw léegi nag fa kalaamun mu undi waxtaan nag ubbi wax muy ubbi waxtaan <laughs> waaw waaw ngir lay taayal mbir yi fa maw'idun ci biir wax gi waaye mais mooy wala bu joxe numéro bi waaw je peux jéem a R mooy jigéen ñu tardé ñu foog nañoo nag ñoo nekk au diapason waaye vous pouvez prendre mon numéro yëfi caaxaan yooyu mooy lan koy dóor a gis rek jox ko sa numéro léegi mooy fa maw'idun fa salaamun fa magalamun fa maw'idun joxe léegi nag fa liqa'u ñu daje di def seeni mbon mbon waaw léegi nag mooy ak gis ci la lépp yi tàmbalee xool boobu nit ki nit ki nit ki nit ki nit ki xeeb te yeneen ci wàllu saabsaab waxoon na kutiba ala na na na aadama hadduhu min az-zina la mahala doomu aadama bu nekk bindal nañ ko paaram ci ci li nga xam ne mooy mooy njaaloo lool manu la jaas waaw loolu mooy en général mooy en général ci nit ñi nga xam ne ñi ëpp ci nit ñi loolu lañ mel. waaw mu ne loxo yi dañuy nja al al al loxo yi dañuy njaaloo seen njaaloo mooy ak laal tànk yi dañuy njaaloo bët bi day njaaloo seen njaaloo ay al aynaani tazniyan wa zinahuma an-nazar mooy xool léegi nag mu wax yooyu yépp ba ne nag wal farju nag yusaddiqu dhalika aw yukadhibu léegi nag ki nga xam ne mooy pëy bi nag mooy ñëw dëggal loolu lépp wala mu bañ koo def mooy façon la ci façon njaaloo yi moo tax ya te tamit bintu buntu fitna lay indi boo gisee léegi nga gis jeunesse bi daal di loolu loolu daal di tumuranke ci ñoom dal di tumuranke ci ñoom mooy c'est normal parce xoolal télé yi liñ fiy wone daanaka duñu ñu wane ko xaw a sol waxuma la waaye lu jot moom bul wax lu waxuma lu jot koo xam ne dënn yéeg lépp nekkul ci biti waaw te exprès lañ koy def ngir attirer nit ñi ndax xam nañ ne yambar yépp tous les yambar waaw ay yambar lañu même bu dee waa ji nee kilifa diine la ab yambar la si looloo koy attirer ci journal bi waaw te gars yi loolu lañ xam boo tax seen marchandise yi ñuy jaay da gis ay publicité xoolal panneau publicitaire yi boo rombee nan lañuy publicité am lan jëlu si ndaw bu solul dara presque bàyyi ko mu tëdd ci kaw ngir lan ngir wane gaay kene ngir mu attirer leen salon jaaykatu oto yeeg salon d'automobile de l'automobile yooyu yépp noonu la waaw yooyu yépp ngir lan parce que comme que loolu nga xam ne dafa mujj nekk ci loo xam ne daanaka ci décor bi la bokk pour ñenn ñi daanaka moom <laughs> yow yow boo fi nee sax naan lii nii baaxul li ciy gars yi dañuy jàpp ne yow seeka yow dundoog nit ñi fii mu ne dangaa déconnecté kenn yow xamoo li xew ana ban problème am ci lii loolu lépp léegi nag mu indi problème yi ñoo xam waaw lépp jóge ci la nga xam ne mooy nazratun ak gis moo tax yeneen ma lay saa saa ba mu gisee loolu mu ne ra'aytu shabban wa shabba falam aman alayhim al fitna damaa gis ab jeune te jeune day nekk ci diggu dooleem ak ndaw soo xam ne tamit jeune la man nag awma kóolute ci ñoom ak shaytaan ci beneen bi ma ragal ci ñoom shaytaane wóoluuma ndax shaytaane loolu porox ndoll la bu muy jaari ci nit ki ndax shaytaane ni muy dugg ci nit dafa bari ni muy def ba am la di àbb sa ngëm yàlla di ko rox ci par ndànk-ndànk dafa bari te bokk na nag ci façon yi mu koy defee di gën a garaaw mooy ci bët ndax day fexe yow li yàlla xaraamal mu fexe di la ko woyofalal te xam nga képp koo xam ne commencé nga fii mu ne li xaraam muy commencé di woyof ci sa xol mooy commencé ngaa yàqu yow waaw nga commencé ba yi nan ngay mën a wax li yàlla xaraamal man après day mujj mun li mbir yi dama ko miin waaw loolu mooy problème bi moo tax mu ne ra'aytu shaban wa shabba falam amana alayhim ash-shaytan damaa gisub jeune bu góor ak jigéen boo xam ne wóolu ma nag ci ñoom saytaane looloo tax yow al abbas sama baay tëx ma daal di xëcc tourné boppam bi waaw voilà kon moom euh, keroog lool xajjatul wadaa fa la xew woon moom al fadlu ibn abbas ñu gis que ne yeneen ma sa sam lool la mooy bu doon ñun fa la ñuy toog di xool après bañ dem mooy mbir mi léegi nga koy faj surtout yaa kilifa gi mooy simple la noonu ngay def rek tourner bopp bi ne wala nga ne ko xooleel ne waaw mais doo bàyyi mu kii ba mu jeex ba ñu dem nga naan ko yow tey gis naa li nga doon xoole ko fekk affaire bi bay wëy bay na kii mbuus weesu na mbuus bay wëy na mbuus déedéet dafa am yoo xam ne ci tàng-tàng bi nga koy régler bu dee ne yow am nga moyens yi ca selon moyens yi lañ la waxoon te moom alayhi salaam mooy kilifaan ñëpp voilà ah. moom alfadlu ibn abbas ibn abdil muttalibi radiallahu taala anhu wa arda ah. bokkoon na keroog bi nga xamante ne nii ci nettaleeb génnu àdduna yonent bi alayhi salaatu salaam moom doon bokk na ci ñi nga xam ne di fekk ay euh, ci nettali boobu mu ngi ci woon bi nga xam ne am na mu doon wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam fekk Seydina Abdullah ibn Abbas ci boppam moo ko nettali ne sama frère al moo ma nettali ibn Abbas ibn ibna Abbas radiyallahu ta'ala anil ne ci bi alayhi salaatu salaam dana ko téel jëlal sama loxo mooy mu téye fekk boobu mooy ci feebaram bu metti boobu nga xam ne dafa metti woon euh, moom alayhi salaatu salaam ba mu takk bopp bi voilà nee na mu daal di may wax ma woo nit ñi mu wax ak ñoom ma daal di leen woo moom nag euh, pour gàttal Seydina al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib euh, radiyallahu ta'ala anhu mu ngi kañ la génn àddina boroom xam-xam yi dañ ci wuute lu bari parce que ku mel ni imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dana ci Taa'uun Amwaas ci la génn àddina Taa'uun Amwaas kan am na saxaaba yu gisoon yoo xam ne yu bari yoo xam ne ci Taa'uun Amwaas lañ génn àddina ñoom Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah amiinu haadihi al-umma ak ñoom Seydina Muaaz ibn wallahi huwa aljabal moom moom moom fala génne woon àddina ñoom seydina Bilaal ibn Rabaah almuaddin alqurashiyu mawlaahum mooy be seydina Bilaal eh, radiyallahu anhu ñoo ñëpp peste ba moo leen mooy taa'un taa'un mooy peste ba amoon Syrie fële ca Sham daloon voilà moom ku mel ni imaam al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqidi al-Waaqidi nee na moom ci Taa'uun Amwaas la génn àddina moom Seydina al-Fadl ibn Abbaas kene mu ngi génn àddina ci Taa'uun Amwaas ci peste boo bële ci la génn àddina ku mel ni az-Zubayr ibn Bakkaar ne li ne loolu la li imaam al wax noonu la ak ñoom imaam Ibn Abi Haatim kanta ku mel ni imaam ibn sakan dadina déedéet kii yawmu ajnaadiin lañ ko faat ci xilaafu seydina abu bakar xam nga taawunu amwaas kan moo ne woon xalifa jamono yi seydina umar ibn al-xattaab seydina umar anhuma moo ne woon xalifa jamono yooyu alors que ajnaadiin jamono yi seydina abu bakar la am nañu ne déedéet Yarmuk la génne àddina ci jamonoy Seydina Abu Bakar mooy gis nga wax yi am na ñu ne Ajnaad la génne àddina am ñu ne Yarmuk la génne àddina am ñu ne déet fële ca Shaam ca Taa'uunu Amwaas waaw fële génne àddina eh, kanta kanta imaam ibn Sa'd di taalibe imaam al bi rahmatullah alayhi moom boo demee ci at-Tabaqaat foofu dane moom de maata bi naahiyatil Urdun fii xilaafati Omar mooy ordon mooy Jordanie u boobu ci arab nooy ji boobu la gaa yi bu la arab def u moo tax euh, moo tax xam nga Japon Japon Japon français dañ naan Japon mais arab yaabaan lay wax mooy ji ay yaa la koy ordon ordon mooy Jordanie Jordanie arab urdun lay wax urdun pas Jordanie voilà moom imam Ibn Sa'd mu moom mu ngi génn àddina fan ci Ordon ci côté Ordon muy Urdun mooy Urdun mooy Jordanie ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu euh, waaye euh, ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah ci al dane sauf que nag premier wax bi moo gën a dëgër quoi que ci xilaafa Seydina Abu Bakar la génn àddina voilà loolu mooy li gën a dëgër mu ne lu mel noonu la dogu ki nga xam ne mooy imaam Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi mooy kan Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ah, ibn Bardizba al-Junfi mooy al-Bukhari imaamul Bukhari rahmatullah alayhi loolu la wax mais ci at-Taarixul Kabir pas ci Sahih bi de ci at-Taarixul Kabir waaw moom ne lu mu lu mel noonu daal ci la dogu que eh, mu ne moom imaamul Bukhari rahmatullah alayhi ci xilaafu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ci la al-Fadl ibn Abbas ci la génne àddina. te loolu amaana mooy li gën a dëgër insha allahu taala kene yooyu kon da gis ne kon al-Fadl ibn Abbas mook baayam njëkk a génn àddina Seydina al moom moo njëkk a génn àddina loolu moo tax nekk fi jàpp na yow tout le temps sa baay yaa koy njëkk moo lay njëkk a génn àddina loolu ay ay xalaatu fóola ah, ah <laughs> même bu dee nekk nga mag ba nekk jeune bul foog ne mooy li gars yi foog ne naan paa bi de li ko fi dese bareetul kat moo ko fi dese bareetul hein kam min saqimin wa kam min saxiixin maata min gayri illatin wa kam min saqimin aasha ñaata yoon lañu fi gis waajoo xamante ne nii hein kam min saqimin wa ñaata lañu gis ku ne pekelek dara dalu ko gars yi sax nee nañ sa waay def na bilan def na dugal nañ ko ci tube bi mu IRM ñëw toog ñu ne ko yow c'est tout est ok sa cholestérol baax na sa lépp baax na waaye ca ngoon nga mu daayif waaw mu génn àddina ba mu fa jógee <laughs> mën na romb fii am ab crise cardiaque dal wala lan wala mu romb benn camion yenu ko waaw ñu oo oh, waaja camion ko yenu de wala saret mbëkk la jam la brancard bi nga jaare fa wala nga daanu ci teen wala daal de toute façon <laughs> ta'addaratil asbaabu wal mawtu waahidun ni nit ñuy deewee moom dafa bari wala explosion de gaz wala leneen wala leneen mooy li la mën a faat dafa bari waaw waxoon nañ la dund moom dund premièrement mooy boo dundee yow mooy ba nga dundee nga jël sa premier pas teg ko ilaa qabrika jëm ci sa bàmmeel bés bu ne nag lool la yaa ngi def ay pas di jëm ci sa bàmmeel na la nga fexe nag bala nga faa dugg te foofu sunduqul amal la fala mooy kees gi nga xam ne mooy say jëf falañ koy def loo fi deful woon doo ko fa fekk toogal fii nag nit ñiy liggéey nga toog di xoole rek jaamul yi yàlla nga nekk fi yow di nekk ay supporteru ay nit xam nga gars lool moom mooy kooku moom kenn ginu koo perte waaw kooku kenn ginu koo perte moom waa joo xam ne dundam yépp da koo jeexal ci supporter wala les supporters supporters moom amul benn njariñ fi mu gën a yéese nag mooy ci diine waaw laa ilaa diine diine yow dañoo wax yow dangaa war a doon sujet di jëf mais nga toog di seetaan nit ñi jaamu yàlla nga nekk fi di supporter ñoo xam ne jaamuwuñu yàlla seeni intérêt bokk nga leen di xeexal di leen meral di leen xeexal lu nekk nga def ko waaw parce que ñoom nee nañ ñooy waa kër diw wala ñoom ñooy Serigne Demba wala Serigne Masamba wala leneen ak leneen yow loolu nga xam ne gaa yi nekk fa te topp ñu dëgg nga leen di supporter di leen xeexal ci loo xam ne teguñu ko fenn ci seeni bakkan kese lañu ko teg mooy yow di nga dee ba ñëw ci sa kanamu borom buñ la nee sa dund gi mais yow am an umrika fii ma ab la yow sa dund sa chabak sa jeunesse ak yooyu foo ko jeexale nga naan je supporter quoi bu doon sax yow ñi ngay supporter ay boroom xam-xam lañ mooy da ngay jàpp li ñuy def ngay def te loolu ñoom duñ nangu nga nekk ko supporter dañ lay sóob ci biir yi waaw dañ lay wan di la tette ngir nga nga jege leen wala nga mel ni yow wala nga raw leen waaw defar la loolu la ñuy def mais duñu toog di la bàyyi ci loo xamante ne ni kon loolu la mooy toog fi jàpp naan paa bi moo mooy paa bi moom xam naa paa bi li ko dese bareeku c'est imam al-Fadl ibn Abbas mii moo gën a gé moo njëkk génn àddina ba bàyyamaa ah. si Seydina al-Abbas ibn Abdul Muttalib dund na lu gudd gisoon nañ kañ la génn àddina noonu keroog ba mu génnee àddina ñoom Seydina Abu Hurayra ñépp ñoo ñëw gaa ñëw ñuy saxaaba yu baax yooyu ñëw di ko waajal di ko jullee ah après xilaafa Seydina Omar yëpp fekke na ko te Seydina al Fadl ibn Abbas moom ci xilaafa Seydina Abu Bakar la génn àddina mooy kon moom bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina moom tegu ci sax deux waaw tegu ci sax deux mu génn àddina kon nag na la leer ne kon xamal ne mbiri mbiri yàlla lool la y'a pas ay ay ay damaa foog peut man maay ndaw wala mag ñi ñoom ñuy njëkk a dem kenn waxu la loolu mooy sayyidna al fadlu ibnu abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon li gën a dëgër comme li imam al buxaari rahmatullahi alayhi daal di wax mooy ñoom mu ngi génn àddina fi nga xam ne mooy euh, fi nga xam ne mooy ci xilaafa saydina abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon kooku mooy seydina alfadlu bnu abbaas ibn abdilmutalibi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahuma wa mawaahuma léegi nag kon insha allahu taala kon dañuy yem nii cay jataay bii di ñëw ñu war a gis kan ginnaaw alfadlu bnu abbaas rabia ibn alxaaris ak seydina kan usaama gisoon nañ ko seydina ayman bnu ubayd Euh, moom la ñuy gis après insha allahu taala kon muy ay man ah abu sufyan ibn al harith wabnuhu ak doomam doomam jooju xam nga imaam ibn abbas précise euh, seydna imaam ibn isaaq précise wu ko fii moo tax euh, duñu ko kii même bu dee ne mooy ñi mu tudd cité leen directement lañuy wax mooy rabia ibn al harith di frère abu sufyan ibn al harith ibn abd al ak kan